baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim walaqad sarrafnaa fi hada alqur'aani linnaasi min kulli mathal wa kaana alinsaanu akthara shay'in jadala suñu boroom di wax kon ci talaaya bi nga xamante ne nii mooy juróom fukk bi ak ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg sarrafnaa leeral nañu te nañu ngir muggi na leer fii hada al quraani ci alquraan ji linnaasi ñiil mbindee fi ngeel nit ñi min kulli masalin ci bépp misaal boo xamante ne nii rek dina tax ñu daldi may gëm te génn ci li nga xam ne mooy seen weddi yàlla geeg seen bokkaale yi waaye wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala waaye nag malheureusement ki nga xam ne mooy nit ki moom daal dafa nekk li ëpp aksara shay'in jadala moom daal li ëpp ci ay mbirum day nekk koo xam ne day dàgge ci li nga xamante ne xamu ci dara muy mbiru borom bi tabaraka wa taala comme ni nga xamante ne nii noonu la ko yéefiru màkka yii nekk nga xamante ne ñoom xamuñu dara suñu boroom yónni leen yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ñëw di leen woo amul dara lu ñuy def ñuy dàgge naan ko waaye est-ce que lii nga ñuy wax dëgg la ba pare ñu sax di laaj est-ce que waaye ñu naan nii amul ba pare di dàgge cii nga xamante ne ni ñoom xamuñu ci dara mun nag loolu la te laaya bii moom la suñu <coughs> moom la seydina rasulillah alayhi salaatu wassalaam di naan wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala moom la waxoon seydina ali ak sayyidatuna faatima bint rasulillahi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii seydina ali ibn abi taalib moo ko nettali ki nga xam ne mooy doom ji seydina al xusayn mu nettali ko doom ji di Zeynul Abidin moom mu nettali ko Seydina al imaam Ibn Shihab ba ni muy demee mu ngi ci saxiix yi rahmatullahi ala al jamii mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw benn benn guddi fekk leen ñuy nelaw léegi nag moo ñu tëdd daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk jotoon nañoo nelaw ba pare mu ne leen xanaa du ngeen jóg daal di nekk ñoo xam ne da ngeen di naafila julli tuuti ci guddi gi Seydina Ali nag radiyallahu anhu nee na way boobu maa ngi sonn sonn koo xamante ne nii waaw am après daal bi nga xamante ni daal ci la ñuy wax noonu <laughs> mooy daal mbir mi moom ah <laughs> sonn nañu de <laughs> léegi yonent bi alayhi dëpp dem quoi dafa nee ba muy dem maa dégg mu naan wa kaana al insaanu aksara shay'in jadala mu ne <laughs> nit ki daal <laughs> muy wax laay bii di dem moom daal lu ëpp ci mbir yi day day dàgg rek boo ko nee defal dara nit foo jaar mu ne la a ah, waaye lii de moom wax dëgg fekk na ma ciy coono ak yooyu <laughs> la yu mel noonu le voilà wallahu ta'ala alam mu ne wa ma ne wa mu ne te terewul nag an nit ñi ay yu'minu ñu gëm lii nga xamante ni moom laa wàcce id jaa'ahumul huda bi nga xamante ne nii mooy gis nga li ëpp ci waa kuffaaru Quraysh yi waaye nit ñi rek d'une façon générale mooy nit ñi wama mana an ay yu'minu dara terewu leen ñu gëm id jaa'ahumul huda bi nga xamante ni nii ci leen jub gii dikkal ci la leen alquran dikkal ci la leen yonente bi alayhi salaatu wassalaam di njub gi gindeeku gii dikkal wa yastaghfiru rabbahum ñu ñaan jéggal seen boroom dara terewu leen koo def lu dul ne daal illa am taatiyahum sunnatul awwalin mooy daal ñoom gis nga fekk li di mooy mooy yoonu jaar waay wañ jaaroon ñi leen jiitu woon te jiitu leen fi ci waa Aad ak waa Samuud ak gaa yoo yële ak Firawna ak gaa yoo yële doon weddi borom bi mbugal leen mooy il faut ñoom loolu dal leen mooy la daloon ñu njëkk ña aw walla boog yaa tiihim di dikkal leen bu mbugal mi fii nga xamante ne bu xaw a wuteeg ne le nag laa nekk seen kanam nag ñu xam ne wé mbir mi ne këtti ne jonn moom daal mooy ni ñoom ñi bala ñoo gëm loolu wax nañ la façon ay yéeféer lañ te ñii ñii mooy façon ñi nga xamante ne nii ñooy Abu Jahlin ji ak gaa yi mel ni ñoom ñoom ñoom de toute façon nekkuñu fi di gëm de lu dul mbugal mi mooy la daloon ñu njëkk ña mooy aw moo tax bii ne mooy da koy leeral aw bi daa ñëw di leeral la dikkaloon mbugal waa e, ñin ñu njëkk ña rek gaa yoo yële seenu yoon mooy mbugal mi nga xam ne mooy ñëw nag xubalaa nekk seen kanam daal di dëgmal ci ñoom nga xamante ne nii mënatuñu koo mënatuñu ko mënatuñu koo rëcc mënatuñ cee rëcc loolu kese mooy tax ñu gëm ñooñ nag ñoo yées ci nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoom bala ñoo gëm rek il faut nga bugal leen ba pare waaw loolu tamit mooy loolu rek da ngay gis gone yoo xam ne tamit noonu lañ mel ñoom moom bala ñoo dégg dara foog nga duma leen ñu door koo def loolu nag mooy li nga xamante ni moo yées kon nag suñu boroom nag ne mu ne wama nursilu te ñun nag boroom bi tabaraka wa taala nekk ñu du yónni almursaliina ñi nga xam ne mooy sama ndaw yi nga xam ne maa leen yebal mooy lan mooy jële mooy mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam illaa ludul mubashiriina ñuy bégal di bégal ñan ñi nga xam ne ñoo jot a gëm ñu leen di bëggal ne ñu xam ne lu mu metti metti it ci mbégte lañ jëm de mooy ne borom bi tabaaraka wa taala mi tax ñuy muñ te gëm ko te nekk ci ngar dajjoo li nga xam ne coono yeeg natt yi yépp nañu xam ne moom da dig na leen ay xéewal te fii ci àddina dina def ci seen xol mooy ak doylu ak li nga xamante ne borom bi tabaaraka wa kese fees seen xol te bu yawmal qiyaama mu daal di leen muccal ca mettit ya fay am ba parde daal di leen yóbbu ca tëru kërug teraangaam ga wa mundirina waa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yónniwu ma doon lulul tamit mooy bu ñuy déglee ñi gëm wa mundirin ñu ngay xupp tamit ñi nga xamante ni ñoo weddi nekk ñoom dara lañ dul gëm di leen xupp ko ne gis nga seen àddina bii li muy neex neex neex ci biti nii na ngeen leer ne bés bu ngeen bàyyiwul seen mooy yàlla gi te taala ay duma yu tara tara tar de mu ngi leen di xaar waaye ki gëm sax ki boppam moom léeg-léeg day soxla ñu xupp ko ndax léeg-léeg mu def loo xamante ni safaan la waaye nag mu ngi noonu le waaye ku weddi yàlla kenn du ñëw di ko bégal di ko ñaanal naan ko yàlla na mbir yi dox te moom lim nekk lépp di lu bon loolu moom ko xam xel du ko def te loolu dafa xaraam ngay ñaanal koo xam ne moom moom moom ci lu xaraam la ne nga naan ko yàlla na ci borom bi jàppale loolu dafa xaraam kon nag mu ne ñoo suul xéewalu borom bi tabaaraka wa taala bañ koo gëm muy yéeféer yi bil baatili seen neen gi ñoom daal neen la ñuy jël daal ngir lan li yudhidu bihil haqq moom la ñuy dàgganteeg yu ya dàggasanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir daal ñu neenal ci wéyal ci bihi ca seen neen goo gële al xaqam li nga xam ne mooy dëgg mooy dañuy ñëw laaj yi ñu doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajuñu ko woon ngir lan ngir xam wala ngir mu andil leen lu leen di wan ne borom bi tabaaraka wa taala mi ko yónni moom kenn la moom lañ war a jaamu waaye déedéet ngir dàgge la rek la woon waaye nekkul woon ngir gëm moo tax mu ne ñoom dañu ngi dàgge ci li nga xam ne mooy seen neen gi ak naam est ce que dekki am na quoi ak tamit est ce que borom bi dina yebal mbindeef ni ñun di ko yónni quoi comme ni mu koy waxe ci suuratul Israa bi ñuy gis après loolu borom dina li yudhidu bihi al-haqq dañ koo def rek ngir neenal ci dëgg gi wax yu bii ngeen di dëgg gii ngeen di ne wattaxadu ba pare ñu jàppe ayaat yi sama laaya yi nga xam ne moom nga leen di jàngal ci alquran ak li nga xamante ne nii moom lañ leen di xuppe di leen ko tiitloo naan leen bu ngeen ci génnul mbugal mii dina leen dal ñu yàppe na way mbugal moomu du dara quoi ah waaye topp leen nee ngeen naan yooyu mbugal na ñëw moo tax ñu doon wax naan ko waaye ma ne yéen daal bu dee wax ngeen dëkk comme ca suuratul anfaal ma ne kon allahumma daal bu dee kii daal kii daal moom Seydina Muhammad nii alayhi salaatu wassalaam daal dëgg la gu bàyyeekoo ci yow tawal ci suñu ko way xeer waaye loolu lépp waxi kókkali la woon mais dara gaboon nañ ne lii nii moom de façon demewul nii suñu borom ne kon moo tax wattaxasuñu jàppe ayaati ama laaya yee wama unziru bihi huzwa safara giñ leen di kii moo taxoon nga yéggoon seen waaja ak ñoom abu jahlin ba ñuy wax shajaratu zaqum muy garabu zaqum goo gële mu naan dara fii laa wax dégg naa seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam di leen tiitloo ci zaqum garab goo gële du dara tan dar may yaxrib gii rek la way na ko indi fal nata zaqam ñu ne ko fuuf nga naan ñun dañoo ragal mooy mbir mi noonu la ñu jàppe woon ko kon am fawukaay daal di liñ leen di xuppe ay safaraak yooyu ñu koy jàppe ne dara fii dara way way way yooyu ma ne topp leen ne malaaka yooyu ngeen di wax ñun ñoo leen di resal ñii ñuy resal leen ñii ñu duggi àjjana wa man azlamu suñu waroon ne kenn dàqu la bokkaale te kenn dàqu la tooñ ana kan wala nga ne ana kan moo dàqatooñ mi man ci nga xamante ne nii dukkira dañ koo fàttali daal di koy tuddal bi aayaati rabbihi laayaay borom bi tabaraka wa taala alquraanam ji fa arada anha mu daal di koy dummóoyu ndax lan àndul ak bakkanam wanasiya mu daal di bàyyi ti tey maa la nga xamante ne nii di fàtte fàttelu bàyyi naa qaddamat yada li nga xam ne moom la fi kat ay loxoom jote jiital ci lu bon mu mel ni moom daal li ko alxuraan yi ñu ko jàngal di ko wan ne ah lii nga nekk woon de baaxul mu daal koy bàyyi fële wana si ya mu bàyyi di tay taylu maa qaddamat yadaa li nga xam ne moom la jotoon a def ci ay bàkkaar ku kéefër mu mel ni yoonam newu ci daal moom inna suñu borom ne ñun de jaal naa ñoo def ala qulubihim boo gisee mënuñu laa dégg nag ñun ñoo def ci seen xol yi akinnatan ay kiiraay yoo xamante ne nii ay dañ koo tëj bala moom manu cee duggure mooy ay ay ay barrière la an yafqahuhu loolu moo tax ba duñu dégg al alquran dégg bi leen di jariñ dégg bu xóot boobu wa fi aadaanihim tamaa def ci seen nopp yi waqra ay saañ de ay bouchon yoo ne nii moo tax duñ mën a dégg dëgg-dëgg mooy ko dégg mais dinañ ko dégg mais nag dalee mooy njariñ ja ca a tukkee lañ dul am wa in tad'uhum tamu ne ta boo leen woowee yow seydinaa muhammad wala yow jullit bi alayhi salaatu wassalaam ilal huda woo leen ci njubug alxuraan ji ci lislaam falan yahtadu idan abada ba faw ndax borom bee leen def lii lii mooy lenn la ci façon yéeféer yi ñoom ñoo meloon nii mooy ñi nga xam ne borom bi ci xam-xamam bu jiitu la ne ñii moom de toute façon duñu gëm lu man di deme abu lahab coow lay bari rek mais Abu Lahab moom moom naaran zaata lahab la jëm moom ak ñoom Abu Jahlin ñoo ñoo façon yooyu lay wax nii kon nag suñu borom tabaaraka wa ta'aala mu ne wa rabbuka al-ghafuur mu ne sa borom nag mooy aji jéggalaa koonu bàkka bàkkaar yi zur rahma borom yërmande gu yaatu gi law yu aaxiduhum cëy bu leen jàppaloon ñoom yéeféer yi bi maa kasabu ci li nga xam ne moom lañuy ñuy fàggu ku def bàkkaar rek même jullit ñi sax bu leen boroom bi jàppe woon noonu de waaye lii yi lay wax kon bi maa kasabu ci li nga xam ne moom la ñuy fàggu ci lu bon la ajjala waat naa ne kon de kon dina gaawe lahum ñeel leen al azaba mbugal mi mu leen di tëkkoo di leen ko xaare mooy bu ñu ci deewee noonu la te tuubuñu mu ne cëy bu doon ne ku def bàkkaar ci ñoom ma jàpp kon ñoom mbugal ma ëndil naa leen ko mu gën a bu yàgg bal ñeel am ba des lahum ñeel na leen maw'idun boo xam ne rendez-vous lañ yajidu min dunihi mawila mooy duñu trouver foo xam ne fa la ñu mën a daw ba rendez-vous boobu ñu rate ko duñu fa ñëw de mu noonee alquran mooy dëkk yaa ngi nettali naa leen seen mbër ahlaknaahum mooy ña doon weddi maa leen alak ñoom aadaki samuud ak gaa yooy de lamma zalamu bi nga xam ne ca lañu mooy seen borom daal di koy bokkaale daal di tooñ seen bopp wa ja'alnaa te defoon nañ li mahlikihim li mahlikihim jamono jama leen doon mbugal waaye seenu mbugal maw'ida defoon naa ko app defoon ko rendez-vous boo xam ne ca bu jotee rek ca laa leen di mbugal te ci laa leen ko teg wallahu ta'ala a'lam wa ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin